الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفعل نفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أولم أولم يروا أنا نسوق الماء إلى إلى الأرض الجرز إلى الأرض الجرز إلى الأرض الجوز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم Allahumma salli ala bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin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 moom mooy xeer yi ci biir julli ñu gisoon ci xadiis sayyidina Mu'ayqib ibn Abi Fatima ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu muy nax ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ci mbiru nit ki nga xamante ne mu ne anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala fi ar-rajuli yusawwi at-turaaba haythu yasjudu qaala in kunta faa'ilan fa waahida mu wax ci mbiru nga xamante ne dafay maase la li nga xamante ne moom mooy suuf si <coughs> mu ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne waa jooju su fekkente ne mënoo maanaam mënoo koo maanaam bu fekkente ne da koy def kon nag nga ci benn comme gisoon nañ ko lool ñu laajoon ko ko moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam naka noonu gisoon nañ ci baabu baxtu saw bi fi salaat mi sujud buntu tàllal lal li nga xam ne moom mooy yëre ci maanaam mbalaan ci julli bi maanaam ngir mën ci sujjóot ñu gisoon ci xadis maanaam gisoon ci ne li nga xam ne moom mooy li yaar li jaadu mooy nga def ko laataa ñuy julli moo xam dañoo lal basan koo xamante ne ñëpp koy bokk moom lu demee nekk tapis wala bokk nga lal basan maanaam si jaada boo xam ne ngir yow la wala lu mel noonu waaye daal mu bañ a nekk loo xamante ne da nga koy def ci biir julli gi waaye nga def ko laataa ngay julli gisoon nañ ci nag xadiisu sayyidina Anas ibn Malik bi radiyallahu anhu buy leeral ne donte loolu yëpp am na waaye ci bu lor gi teewee moom loolu maanaam loo xamante ne la ak cibiiram day yëkkatiku waaye cibiir gi rek mi ngi rek ci bu fekkente ne lor gi teewul comme ni nga xam ne noonu la waxee ne kunna nusalli ma'a nabi sallallahu alayhi wa sallama fi shiddatil harr fa idha lam yastati' ahaduna an yumakkina wajhahu min al-ardi basata basata thawbahu fasajada alayhi mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñun de dal nañ ak mu moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci tar saru tàngoor bu fekkente nag dafa am kenn ci ñun koo xamante ne mënta sujjóot ci maanaam mënta jàppandal jëwam ci sujjóot gi boobaa daf koy daal di lal da koy li nga xamante ne moom mooy yërëm mu daal di koy mu daal di ci sujjóot <coughs> gisoon nañ tamit baabu ma yajuzu min al amali fi salat buntu yi nga xamante ne moom mooy wax ci mbir yi nga xamante ne maye nañ ko ci di ci di ko mën a def ci biir julli gi mu am yenn nag yoo xamante ne daf koy tudd yi ci def yëpp nekk loo xam ne dañ ko ci xiyaase bokk na ci xadiisu sayyidati Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne daf ne kuntu amuddu kun kuntu amuddu rijl rijli fi qiblati nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yusalli fa idha sajada ghamazani fa rafa'tuha fa idha qama madattuha mu ne dama daan eh, tàllal sama tànk ci qibla yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk moom mi ngi julli su fekkente ne nag dafay daal di buy eh, sujjóot mu daal di may kobas bu ko defee ma daal di koy lem su fekkente ne nag maanaam yëkkatiku na su sujjóotee ba yëkkatiku maanaam su yëkkatikoo ma daal di tàllalaat sama ay tànk gisoon nañ ci tamit hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon julli seytaane ñëw di ko gaaral maanaam euh, mu xoj ko wala boog mu jañ ko maanaam naka noonu euh, comme ni nga xam ne noonu la yéen di wax fa zaatuhu wala boog ci yeneen raaya fa daatuhu wala boog ci beneen raaya fa daatuhu comme ni nga xam ne la wax ma daat koy xoj wala boog ma jañ ko wala ma bëma ko maanaam loolu yëpp <coughs> gis nañ ko ci li nga xamante ne noonu la ba mu mébét sax daat ko yeew ci euh, maanaam ci Euh, euh, euh, benn poto maanaam keno ci jën ci jënu daayir ci jënu jàkka maanaam loolu maanaam te comme niñ ko gisee woon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna naka noonu tàmbali woon nañ ci baabun idan fasalati dabbatu fi salah maanaam buntu bi nga xamante ne moom mooy wax su fekkente ne dafa am dabba goo xamante ne maanaam nit ki dafa am waruwaay boo xamante ne dafa rëcc ci biir julli gi boobu boobaa naka lay def loolu gisoon nañ li nga xamante ne moom la ñu waxoon ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala moom la ci jublu woon maanaam moom mooy alal daal bu naree rëccit maanaam li nga xamante ne noonu euh, moom nga war a def maanaam ci biir julli gi moom mooy ne bu fekkente ne loolu dafa daf lay yóbbee ci jëf ju bari boobaa nga daal di dagg julli gi bu ko defee nga daal di koy dem euh, topp alal jooju bu ko defee al ba jàpp ko nga daal di dellu ci julli waaye loolu maanaam su fekkente ne lor bu tar amu ci te mu nekk maanaam loo xamante ne itam maanaam dañ koy sàttal ci ne yow rek yaa ko mën a def beneen bi ci des tamit moom wala boog wala mu nekk loo xamante ne waxtu wi des na waaye su fekkente ne masalan waxtu wi desul dara moom loolu moom euh, du nekk loo xamante ne euh, euh, lu lu ñu lay may la lu dul ne nga jullee ko xeetu julli di ñuy wax salaatul xaw fi maanaam ci xaal boobu rek lay daal di mën a nekke maanaam comm kii julli salaatul xaw fi ni def boobaa yow noonu ngay def maanaam comme julli ki nga xamante ne dañ koy dàqe ak maanaam comme gisoon nañ ko bi ñu tollee ci salaatul xawf wala boog julli ki nga xamante ne moom mooy dàqe comme niñ ko gisee woon walillahi alhamdu wal minna wala boog julli salaatul musaayafa comme ni nga xam ne noonu la nga xam ne amuloo beneen beneen solution lu dul xeetu julli boobu ngir ne waxtu wi day jàll te lii soo ko deful maanaam euh, lor gi maanaam dafay kawe lool loolu moom mooy ni nga xam ne kon noonu la ñuy doxale ci yooyu la xaal comme niñ ko gisi woon biñ ci tollee walillahi alhamdu wal na gisoon nañ ci wax ji nga xam ne moom la Qataada doon wax naan euh, euh, rahimahullahu taala mu ne in uxiza sawbahu in uxiza sawbuhu yatba'u as-sariqa wa yada'u as-salah su fekkente ne dañoo jël maanaam dañoo jàpp li nga xam ne mooy yërëm mooy këf yërëm wala daw ak yërëm comme valise yërëm wala yu mel noonu boobaa day dagg maam day topp sàcc bi ba pare daal di bàyyi julli gi loolu nag moom mooy comme li ñu waxoon rek su fekkente ne julli gi euh, waxtu wi dafa def waaye su waxtu wi desut nag maanaam bu boobaa noon nga koy julli mooy comme salaatul euh, ki nga xamante ne mooy taabi wal mat maanaam julli googu rek nga koy mën a jullee gisoon nañ ci tamit xadiis bi nga xamante ne moom mooy bu Seydina Abu Barza al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu ba ñu euh, nekkee ci al maanaam bi xeex ak xaraw riya yi te moom mooy xawaarij yi maanaam mu jàpp ci li nga xamante moom mooy gël euh, euh, ngalabu gëllee moom bi nga xam ne moo naroon a daw muy euh, muy mu dàqeet ak moom jàpp ko ba xëcc ko indi ko maanaam daal ni man maan maa xeex ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam juróom benn xare wala boog juróom ñaar ba juróom ñetti xare ci ànd naa ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xare te gis naa wa shahidtu taysiruhu maanaam gis naa ni mu doon yombale maanaam kon loolu moom moo tax mu ne man ma xëcc sama daaba bi maanaam mu xëccanteeg moom fexe ba du rëcc man moo ma gënal que mais <coughs> ma bàyyi ko mu dem ngir ne ginnaaw loolu kon dana dox ay jamono yu bari maanaam mën naa dox euh, ay maanaam di di dox ngir mën a ñibbi te day faraan ci ci mbed ci mbedd mi te loolu nag moom loolu du ko du nekk loo xam ne lu muy teg boppam la euh, te fekk yombal jii mën naa nekk ngir ne bu ko gisut woon ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam mu jàngale ko wala mu doxale ko kon doonu toon doxale noonu loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy moom la tegtaloowee ci jëfu yenente bi sallallahu alayhi wa wala bokk ay waxam wala jàngaleem wallahu a'lam léegi nag mu daal di def mu ne qaala bil isnaadil ñu yeggale bi mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awal kitaabi lay haddathana Muhammad ibn al-Muqatil te moom mooy al-Marwazi rahimahullahu ta'ala mooy Abul Hasan al-Kisa'i di Baghdadi ginnaaw ga mu nekk waa Makka génn àdduna deux cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala akhbarana Abdullah te moom mooy al-imam Abdul uh, Abu Abdurrahman Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi rahimahullahu ta'ala di euh, génn gane àdduna cent dix-huitième année génn àdduna cent quatre-vingt-unième année ginnaaw gàddaay yonent bi <laughs> sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu qaala axbarana Yunus te moom mooy ibnu Yazid al-Ayli Abu Yazid al-Qurashi rahimahullahu ta'ala di euh, Abu Yazid al-Umawi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala mu ne an az-Zuhri te moom Muhammad ibn Muslim ibnu Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala di Aboubacar al-Madani génn àdduna maam gane àdduna cinquantième année génn àdduna cent vingt-cinquième sallallahu alayhi wa sallam an Urwa tak ibnu Zubayr ibnu Awwam di Abu Abdullah Madani euh, génn euh, àdduna ci quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay sallallahu alayhi wa qaala mu ne qaala qaala mooy ma bokk fuqaha saba yi tamit mu ne noo qaala nee na qaalat Aisha mooy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha sayyidatuna Aisha bint Abu Bakr radiyallahu anha mu ne euh, xasafatin shams mu ne jant bi jàpp nañu jant bi fa qaama mu daal taxaw annabi moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa qara'a mu daal di jàng suuratan ab saar tawilatan bu guddu summa topp raka'a mu daal di rukoo fa atala mu daal di guddal summa topp rafa mu daal di yëkkati maanaam mu yëkkati bopp ra'sahu boppam summa topp istaftaha mu tàmbaliwaat bi suratin ci saar ukhra beneen summa topp raka mu daal di roko hatta mbete qadaha mu daal di koy mottali matal ko wa wa sajada mu sujjóot summa topp faala mu daal di def zalika loolu fi saaniyati ñaareel bi maanaam gisoon nañ comme li nga xam ne noonu la ñuy jullee li nga xam ne mooy julli salaatul kusuuf mu summa topp qaala mu daal di wax ne innahuma naka ñoom muy jant wi ak weer bi aayataani ñaari aaya maanaam ñaari aaya <laughs> min aayatillahi ci aaya yàlla yi fa iza ra'aytum boo leen gisee zalika loole fa sallu ni ngeen julli hatta mbéte yafruj ankum maanaam ñu daal di ñu daal di wuññil yufraja ñu wuññil leen ankum walif leen maanaam mu ne ra'aytu mu ne nag yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan ne naa ne dëgg-dëgg ra'aytu gis naa fi fii maqaami haada ci sama jotaay bii nii ci sama taxawaay bii ci sama fii maqaami haada ci sama taxawaay bii kulla shay'in bépp mbir boo xamante ne wa'adtuhu digoon nañ ma ko bépp mbir boo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala digoon na ma ko rek maanaam gis naa ko ci ci sama jotaay bi xattaa mbéta la at gis naa ne dëgg-dëgg ra'aytu gis naa ur gis naa euh, uridu ba nga xamante ne namm na an axuda euh, ci Euh, mooy mooy jàpp tipp fan maanaam ak di di aw witt minal jannati ci ajjana maanaam ci meññeefu ajjana yi ma man cee witt xiina jamono ji nga xamante ne ra'aytumuni moom ngeen ma gis ja'altu ma nekk ma nekk ut ataqaddamu di daal di dëgmal maanaam man daan nekk koo xamante ne damay dëgmal ci kanam comme li nga xam ne noonu lañ ko gise woon ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne noonu la defoon ci bis boobu moom mooy bi muy julli dafa daal di dëgmal dem ci kanam daal di tàllal loxo bi maanaam mel ni kuy jàpp dara ah, dëgmal ci kanam nag anoon jekki-jekki tamit gis ko mu delluwaat ginnaaw maanaam ñu daal di gis <coughs> ñaari xeet yooyu yëpp loolu nag li nga xamante ne moom moo ko waral moom la nekk di leeral ni imam al Bukhari rahimahullahu taala indi ji mu indi li nga xam ne moom mooy bun maanaam xadis bi ci bunt bi dafay leeral ne maanaam du rek dabba buy rëcc moom la ñuy def noonu waaye mboole mbir yi nga xamante ne euh, maanaam ak njariñ la boo xamante ne dañuy ragal mu rëcc wala boog ak lor boo xamante ne mën naa dalaate loolu maanaam yëngatu gi nga ci yëngatu noonu ci biir julli gi bu dee yëngatu gi gu tuuti la loolu luñ koy maye la maadaama jugewuloo ci maanaam euh, posture maanaam mouvement bi nga nekke maanaam bu fekkente ne da nga taxaw maadaama sa buloo ba ba tolloog ko sujjóot wala boog bu fekkente ne nga rukkoo yëkkati ko woo ba tollook ko taxaw wala boog nga nekk ku maanaam euh, yu mel noonu maanaam mooy jugewuloo ci xaal bi nga xam te ne moom nga nekkee bu fekkente ne masalan da nga toog maanaam yëkkati ko ba daal di taxaw wala boog bu fekk wala boog nga sëgg ba ba ki nga xam ne moom mooy ki su jot ci xaalu toog googu noonu loolu yëpp bu fekkente ne fekkula ci boobaa loolu ba pare du mooy wuloo xibla bi loolu bu lu nu mën a maye la naka noonu def benn jéego ñaari jéego loolu tamit lu nu mën a maye la ba den nag lim niñ ko mën a mayee ci jëm ci kanam noonu lañ koy mayee ci jëm ci ginnaaw amma li nga xamante ne nag moom mooy di dox di dem sa yoon moom wala yu noonu loolu moom du yëpp kuy julli maanaam bu boobaa bu fekkente ne li ngay jéggi dafa bëri maanaam da ngay dox lu bëri bëri bu boobaa li nga xam ne moom ngay def moom mooy da ngay daal di dagg julli gi waaye nag bu fekkente ne maadaama nekkuloo ci xaal boobu loolu daal liñ ci namm daal moom mooy ne du fekk du rek ki nga xam ne moom moo yor daabaam ak ki nga xam maanaam rek moom moo tax ñuy wax moo tax mu indi waxu uh, imam Qatada bi rahimahullahu taala ak indi hadith bi ne am na luñ ci maye am na tamit loo xamante ne defu ko ci maye maanaam mu daal di wax ne kon yéena ngi may gis maanaam bi nga xam ne moom laa dëgmal mu ne wala xatt dëgg dëgg ra'aytu gis naa jahannama maanaam yi jahannama mu muy lakk ba'daha lenn ba'dan leneen la ci def xëy na jamono ji nga xamante ne ra'aytu mu ni moom mu gën ma gis te axartu may daa muy daal di dellu ginnaaw maanaam lu gis ne dafa gis ferñeent yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci aj ci sawara di tëb di dal maanaam mu daal di gis ne lenn ci ñu ngi ñu ngi lakk di lekk leneen li ci def te loolu noonu muy dëgg goo xamante ne kon dañuy lii xadis bi day leeral ne aljanna safara bind nañ ko léegi nii jamono jii nii fekk ne na am na mu wuuteeg li nga xamante ne moom mooy waxu mu'tazila yi maanaam ñoom dañoo jàpp ne amagul njariñ aljanna ak safara am nii kon nag loolu amagul naka noonu gisoon nañ ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahabatul kiram radiyallahu ta'ala anhum ñoom dañoo maanaam doon nañu eh, jàmmarloo ak aljanna ak sawara ci seen baatin waaye yeneen bi moom sallallahu alayhi wa sallam daf ko doon gis moom ci dëgg-dëgg maanaam ci àdduna bii ñu nekk maanaam ci adduna bi nga xamante ne moom mooy bii ñu nekk te alamu shahada bi maanaam moom ci la daan nekk di daal di mën xayaalam maanaam moom mooy àdduna bi nga xamante ne nit ki su duggee ci gént wala book mu jeex istigraq labal boppam labal xolam ci sikar maanaam ci lay mën a dugg ci àdduna boobu moom daf ci daan dugg daa iman maanaam daf ci daan mën a nekk fekk mi ngi nii di xoole maanaam loola tax muy mën di nekk fii di gis àjjana maanaam dem ba mën koo laal maanaam ba mën a laal la nekk biir àjjana fekk mi ngi ci suñu àdduna bii loolu nag day teg tale ne maanaam àdduna yooyu maanaam jegewantoo gi ñu jegewantoo dëgg-dëgg ak nekk gi nga xam ne moom la ñu nekk daan lu dul nekk xaal la boo xamante ne maanaam ñi nga xam ne ñooy sóobu ci yoonu yàlla dañ koy dund ci seen baatin waaye yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni mu koy dundee ci baatinam moom noonu la koy dundee ci zahiram maanaam foofu la wuute ak ñi nga xam ne ñoo ñooy ñi ci def comme ni nga xam ne noonu la sidratul muntaha nekkee garab gi nga xam ne moom moo représenté garab gi mu doon wax naan moom mooy ci shu'abul iman ngëm yàlla di ko leeral garab gi ci boppam mooy garab ak ngëm yàlla alquran di ko tuddee kalimatun tayyiba waaye yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom mu koy gis maanaam moom mu mën a gis garab gi dem sax bu féeti ko kaw ba nga xamante ne moom ci boppam day mën a gis garab gi nekk nii moom féeti na ko kaw maanaam maanaam nga gis ne nekkatul sax ci biir di cheminer waaye maanaam nekk ci biir ngëm gi déedéet waaye moom ci boppam daf ko féete kaw ba mën a jàkkaarloog moom maanaam loolu nag loolu mooy ci buntu xayal maanaam la ko ñeneen ñi di dundee waaye moom yenn sallallahu alayhi wasallam daf koy dundee ak ay bëtam ci jéebéer maanaam ci yeewu saa mu te loolu noonu maanaam moom loolu mbir la moo xamante ne bu mu jagoo la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala ci rawatina ci maanaam niveau moom bi mu ko amee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne war a ay tuuti gis naa nag fii fii fii haata foofa Amr ibn Luhay maanaam te moom mooy ki nga xamante ne moom moo njëkkoon a indi maanaam wa huwa te mooy allazi ki nga xamante ne sayyaba sawa sawa'iba maanaam moom moo indi maanaam li ñu tuddee euh, moo sayyaba maanaam moom moo euh, géntal wala boog moom moom mooy ki nga xam ne moom moo euh, dàq as-sawa'ib maanaam as-sawa'ib moom mooy gëléem yi gëléem yi nga xamante ne maanaam moo berloo gëléem yi maanaam ngir ñu ber ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy seen xërëm yi maanaam moom mooy nga xamante ne benn gëléem day mën a wax ne ah waa léegi gëléem gi moom dañ comme dañ koo beral xërëm gi léegi kenn doon dañ koy bàyyi muy muy dox ci àll bi di lekk di naan maanaam di dox ci mbedd mi naka noonu tamit maanaam kee xeetu yar la daal maanaam gëléemu yar lay doon nga xamante ne léegi mën nañ koo bàyyi bu fekkente ne masalan jur na juróomi doom léegi dañ koy daal di bàyyi nag ne léegi gëléem gi pour jur pour jur gi la pour pour pour pour yàlla yi la xërëm yi la bu ko defee nag ñu daal di koy bàyyi moom ci boppam gëléem googu kenn du ko rey kenn du ko lekk mais kenn du def dara maanaam naka noonu mën naa dem bu lekkee yëfu jàmbur itam kenn du ko wax dara parce que pour pour xërëm yi la maanaam loolu nag ki nga xam ne moom mooy ki njëkk a def loolu mu ne moom gis naa ko fa ci biir sawara maanaam te loolu noonu day tegtele ne nit ki su defee lu bon maanaam ngir ne lu tax moom ci boppam mu am lu mu jagoo ci biir safara ba yenente bi sallallahu alayhi wasallam di ko tudd spécialement moom mooy ne moom mooy ki tàmbali lu bon loolu ba ñi ci des di ko ci roy maanaam loolu noonu képp koo xamante da ngaa di tàmbali lu bon fekk ba nit ñi di la ci roy maanaam yow bu ñuy mbugal dañuy boole mbugalu ñooñu ñëpp booleel la ko yow ngir lan ngir tàmbali gi nga tàmbali lu bon xamal gi nga xamal nit ñi yoonu mbonte te fekk euh, nit ñi ñoom maanaam dañ ko sori woon ci jamono jooja te loolu moom mooy masalan ku indi ak émission ci télé bi fekk émission ba la muy jàngale lu bon la maanaam yow bàkkaar ba nga ciy am képp ku ci am bàkkaar yow bàkkaar boobu da ko ci am naka noonu itam bu dee lu baax la naka noonu tamit képp koo xamante ne da ngaa tàmbali maam da ngay jàngal nit ñi lu baax loolu tamit lépp luñ ci am da nga ko cee am waaye kuy jàngal nit ñi lu bon itam lépp loo xamante ne jële nañ ko ci da nga ko cee jële ci kaw loolu tamit ci lay dañuy xamee musiba bu rëy bi nekk ci maanaam sos dara ci diine ji fekk loolu amul benn kesaan ci diine ji loolu tamit musiba bu rëy la boo xamante ne képp koo xamante ne yow tàmbali nga ko def nga ko yow bu boobaa da daal di nekk koo xamante ne def na la euh, maanaam euh, pay maanaam pay boobu loolu rek doy na maanaam moo tax bidaa bokk na ci mbir yi seytaane gën a bëgg maanaam xattaa nit ki def bakkaar sax ba xattaa mu bokkaale sax mu def bidaa moo koy gënal lu tax parce que bu nekkee ci bidaa benn mooy Euh, mbir mi day mën nay wéy maanaam nga xamante ne ndax bokkaale moom njëkkewu ko waaye biddaa bi moom bu boobaa comme moo koy njëkkee mbir mi de mën a wéy ñaareel bi ci def moom mooy biddaa nit ki du ko gaaw a mën a ràññee ba tuub ci dellu ginnaaw day continuer ci loola rek te nit ñi buñ ca nekkee dañuy jàpp ne comme suñu baay diw wala suñu maam diw moo ko fi sampoon maanaam comme ñun ñun ñoo koy dindi maanaam lu ci maam yi bawoon maanaam ñun duñ ko dindi te bu boobaa loolu itam day tax mbir mi gën a mën a wéy mbir mi gën a mën a sax loolu tamit yëpp bokk na ci li tax seytaane maanaam euh, bid'a gënal ko maanaam yeneen bàkkaari wallahu a'lam hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala <coughs> euh, indi woon na ko hadith numéro mille quarante quatre ak euh, mille quarante six mille quarante sept mille cinquante cinq mille cinquante huit mille soixante quatre mille soixante cinq dana ko indiwaat hadith numéro trois mille deux cent trois ak quatre mille six cent vingt quatre imam al imam Muslim euh, rahimahullahu taala indi na ko ñeenti yoon xadis numéro 901 indi na ko tamit benn yoon xadis numéro 905 imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1177 1180 1187 1188 ak 1191 imam euh, at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 561 imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1465 1466 mille quatre cent soixante dix ba mille quatre cent soixante quatorze boo xam ne mille quatre cent soixante onze moo ci bokkul ak mille quatre cent soixante dix sept ak euh, mille quatre cent quatre vingt dix sept ak mille cinq cent imam Ibn Maaja indi ko xadis numéro mille deux cent soixante trois imam Maalik indi ko xadis numéro cinq cent sept ak cinq cent neuf imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro vingt quatre mille quarante cinq vingt quatre mille quatre cent soixante treize vingt quatre mille cinq cent soixante onze vingt cinq mille trois cent douze ak vingt cinq mille trois cent un kon dañ gis ne hadith bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañu ko euh, euh, imam Ibn Maaja indi na ko mille deux kon maam nañ gis ne ñoom ñëpp indi nañ ko rahimallahu al-jamii' mu ne baabu ma yajuuzu min al wa wan-nafxi fi as-salaat baabu buntu maa li nga xamante ne yajuuzu dagan na maanaam mooy def na ko maye minal bu fooqi ci ak euh, ci tufli maanaam wan nafsi ak ëf fi salaati ci biir julli maanaam fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafay wax maanaam bu ñu xoolee zahiru hadith bi ak li imam zahiru buntu bi ak li nga xam ne moom la ci indi maanaam moom dañuy gis ne li mu bëgg a wax moom mooy ne euh, ëf ci biir julli loolu yàqul julli gi maanaam comme li nga xamante ne noonu la tufli Euh, nekkee loo xamante ne tamit yàqu ci biir julli bu yàqu julli gi loolu moom mooy li nga xamante ne moom la ci nam wax la nag mbir la mag boo xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim bu ñu xoolee seen ngir yi daanaka dañuy xaw a nekk benn maanaam ci biir ngir yi dañ ciy gis ay wax yu wuute mooy ne ñenn ñi dañuy wax ne bu dee ëf li nga xamante ne moom maanaam bu dee tufli ak yu mel noonu lool lu ñuy maye la ci biir julli gi waaye ci anam gi nga xamante ne moom la ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam jàngalee comme ni ñu ko gisee woon te dinañ ko gisaat suñu xadiis yi insha allah beneen bi ci def nag moom mooy bu fekkente ne la ëf maanaam bu boobaa maadaama génnewul kaddu loolu lu ñuy maye la maanaam bu dee dañuy wol rek génnewul benn kaddu waaye su commencé génne xuruful hijaa'iyya yi maanaam mooy xaraf yi nga xamante ne moom mooy xaraf yi lettre rek bu boobaa day daal di nekk loo xamante ne lu ñuy tere la imam al-Bukhari nag rahimahullahu taala moom dafa gis ne yu yëpp benn la waaye li nga xamante ne tam wax jooju tamit wax la joo xamante ne toxal nañu ko ci imam Malik ak imam Abu Hanifa rahmatullah alayhima seen biir njiir yi tamit toxal nañu contraire bi aussi li ëpp nag ci Hanafi yi rahmatullah alayhim li nga xamante ne moom moo not mazhab bi moom mooy ne bu ne dafa kaddu ci lu nu joyal day yàq julli gi masalan tey booy ëf daal di maanaam nga gis ne loolu génne na kaddu bu boobaa day daal di yàq julli gi ngir waaye bu fekkente ne maanaam moom nga tey ko ak nga bañ koo tey ñoo ci yem moom waaye te loolu tamit wax la joo xam ne toxal nañ ko ci imaamu Maalik rahimahullah waaye li nga xamante ne daal moom mooy lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo jàpp ne Euh, maanaam dañoo def tekkantal googu comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee waaye tamit ci biir ngir yi ñoom ñëpp itam am na ci ñoo xamante ne dañoo yam rek ci sip gi ñu sip di ëf ak tufli ci biir julli waaye amul benn boo xamante ne bu ci yàq julli la amaan na nag li ci euh, li li euh, li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala nootal ne maanaam xattaa bu génnee xarab maanaam du nekk loo xamante ne lu yàq la mais bu fekkente ne nit ki tayu ko moom moo tax ñuy wax am maa su fekkente ne moo ko tay moom maanaam day daal maanaam di julli ba yàgg nga jekki-jekki daal yooyu noonu loolu moom sikk nekkul ci ne day yàq julli maanaam loolu moom <laughs> kooku moom yaakaar naa jarul maanaam ni ciy wax maanaam li muy wax kay mooy su fekkente ne nit ki euh, dafa ëf maanaam te ëf gi tayu ko walla boog mu ëf ngir loo xamante ne mënta woon a ñàkk waaye mu génne xaraf maanaam loolu moom moo tax ñuy wax maanaam kon mu ne euh, wa yuskaru tudd nañ an abdullah ibn amr te moom mooy ibn al-aas radiyallahu ta'ala anhuma mu ne nafaxa na annahu mu ne nafaxa nabi na yenent bi sallallahu alayhi wasallam ëf na fii sujuudihi ci biir sujootam fii kusuufin ci julli euh, salaatul kusuuf maanaam euh, maanaam ci biir julli gi ëf na maanaam ba sax ñu dégg comme uf maanaam comme ni nga xamante ne noonu la ñëwee euh, ci sunan imam Abu Dawud rahimahullah amma riwaaya bii nii nga xamante ne moom lay wax fii ci musnad imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu taala la ñëwee maanaam kon moom mu gis ne kon ndekete euh, loolu ëpp googu loolu day tegtale ne kon julli gi du yàqu waaye li nga xamante ne amaan na mooy li euh, gën a dëgër comme ni nga xamante ne euh, moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax xadis la yoo xamante ne mi ngi ci sunan imam al-Bayhaqi al imam ibn abi Shayba tam rahimahullahu taala toxal na ko dafa ne an naflu an nafxu fi salaati kal kal kalaami maanaam ëf ci biir julli moo kaddu ñoo yem maanaam kon bu boobaa da daal di gis ne kon loolu day daal di nekk loo xamante ne dafay daal di yàq julli gi euh, ci li gën a dëgër maanaam bu fekk rawatina su fekkente nit ki moo ko tey maanaam su nit ki tayee ëf ci biir julli gi daf koy daal di yàq loolu mooy li gën a dëgër insha allahu taala wallahu a'lam amma xaal bii nag moom mooy gis ngeen comme niñ ko gisee woon ci xadis bii weesu subhaanallah imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi bi mu indi xadis sayyidat Aisha bi radiyallahu taala anha foofu tamit maanaam day day jariñ ci ñu fàttaliku circonstances yi nga xam ne moom la xadis bi amee ngir ne julli googu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci dundam benn yoon dong la ko julli maanaam kon dañ ciy daal di xamee ni ëf googu noonu ci circonstances yi mu amee maanaam bokkul ak yeneen circonstances yi maanaam mooy li mu doon gis li mu doon jàkkaar lool ak yu mel noonu maanaam mënef naa jàpp ne du loo xamante ne maanaam dafa ëf noonu rek ngir ëf maanaam ci biir julli gi te kon bu boobaa loolu day dëgëral ma wax ji nga xam ne moom la li ëpp ci borom xam-xam yi wax rahmatullah alayhim ne mbir mi yamul ci ñu sib ko kese su fekkente ne nit ki moo tey daal di ëf ci biir julli gi wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathana ibn Harb te euh, moom mooy al azdi al waaqi abu ayyub al makki summa al basri rahimahullahu ta'ala euh, nekkoon qaadi rahimahullah comme niñ ko gisoon ñu gën a àdduna cent quarantième année génn àdduna deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathanaa Hammaad moom mooy ibnu Zayd ibnu Dirham al azdi al jahdami abu Isma'il al basri al azraq rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gane àdduna quatre-vingt-dix-huitième année génn àdduna cent soixante-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne an Ayyub te moom mooy ibnu Kaysaan at-Saxtiyaani rahimahullahu taala moom gane àdduna soixante-huitième année génn àdduna cent trente-et-unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Naafi' mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma abu radiyallahu taala anhuma abu Abdullah al-Qurashi di waa Madina rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 116 jàpp 117 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Ibn Umar mu sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma génn àdduna 74 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam anna an-nabiyya nan naka Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ra'a dafa gis nuxaamatan euh, ab ab ab xartandiku fii qiblatil masjid ci euh, qiblay jàkka ji fa taghayyaza maanaam mu daal di mer mer wu tar ala ahlil masjid ci ñooñu jàkka ji maanaam lool day wane loolu maanaam ni mu nekkee mbir moo xamante ne lu doy waar la maanaam muy xaxtandiku wala nga tufli ci fi nga xamante ne moom gis nga ni ci imam al-Bukhari dafa indi busaq maa gis minal busaq mu daal di indi xadis boo xam ne xaxtandiku la wax maanaam ngir wax ne ñoom ñaar benn lan moo daal di euh, wax ne euh, ci mu gis ko ci xibla bi mu daal di mer maanaam kon lool day wane sip gi ñu sip bañ gi ñu bañ ku koy def ci biir jàkka ji rawatina ci biir julli gi su ngeen ci biir jàkka ji rek dañ ko ci tere yàlla tere nag ci biir julli gi ci boppam maanaam nga nekk ci biir jàkka ji boole ci nekk ci biir julli gi di ko def te tey ko maanaam lool moom moo tax mu ne waqaala mu ne inna allaha naka buur yàlla qibala ahadikum mu ngi jàkkaarloo kenn ci yéen fa iza kaana kon bu fekkente ne nekk na fi salaati yi ci julleem falaa yabzuqanna bu mu tufli aw qaala wala laa xam man laa man naxamanna bu mu xaxtandiku maanaam loolu dañu ciy gisee ni kon euh, loolu dañ koy daal di tere ci biir julli naka noonu dafa nekk loo xamante ne kon nit ki di ko def ci biir julli dañ koy sib loolu sibeel gi tamit dañ koy daal di aj ci kaw ne su fekkente ne nekkut ko maanaam amul am maanaam amul foi am na foi waaye su amul foi sibeel gi du fi nekk maanaam nit ko xamante ne faw mu tufli mënta mënu koo ñàkk ngir mi masalan dafa am feebar boo xamante ne daf koy tufli loo saa su ne comme noonu bu boobaa noonu lay daal di def mu ne mu summa topp nazala mu daal di wàcc moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fa xattaha mu daal di koy xoos bi yedd yi ci loxoom maanaam ñu gisee ci ne bu imam bi wala sëriñ bi jàngalekat bi gisee lu ci jotaay bi ci di ci mbooloo mi wala ci bërëb bi nga xam ne foofu la foofu mooy jàkke ji wala bërëb bi ñuy daje mu gis fa loo xamante ne jaaduwut moom ci boppam na jóg dem defar dem dindi ko wala boog loolu tamit naka noonu comme li yenente bi wax ne sallallahu alayhi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi maanaam na ko ku gis ci yéen lu ñu sib loo xam te ne jaarul na ko daal di dindi maanaam ci ak loxoom moom ci boppam loolu tamit mooy lii tamit yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu daal di koy dindi donte tamit ñu dindi ko beneen bi ci tamit moom mooy woyof yeneen bi lay wane sallallahu alayhi wa alihi wa sallam beneen bi ci def tamit moom mooy mer gi mu mer ci waa jàkka ji mooy ñu gis lu mel noonu ci biir jàkka ji wala boo am ku ko ca def loolu tamit moo tax mu mere leen maanaam loolu tamit day dëgëral ne bu fekkente ne tamit imaam bi wala sëriñ bi wala jàngalekat bi dafa gis loo xamante ne dafa wuute ak diine ci biir mbooloo mi ci biir jotaay bi maanaam mu war a maanaam wane ak maanaam ak ñàkk d'accord ak ñàkk ànd ci loola waaye du def rek naa doy na waar yéeme na rek maanaam lool rek déedéet day nay wane nii lii àndu ci te lii du nii maanaam ñëpp boobaa ñu xam ne ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu moo nekkoon xaalam daf daan mer ngir yàlla da daan kontaan itam ngir yàlla da daan bëgg ngir yàlla te daf daan bañ ngir yàlla te biñ ko laajee ñan ñooy nitu yàlla yu mag yi mu ne ñi nga xamante ne ñoom suñu gis suñu leen gisee mu ne dafa ne mooy ñi nga xamante ne fu ñu leen gisee fàttaliku yàlla te ñooñu mooy ñi nga xamante ne dañuy bëgg ngir yàlla di bañ ngir yàlla di mer ngir yàlla di kontaan yàlla te loolu loolu moom mooy xaalu bu wilaaya dëgg maanaam am amma bëri yi nga xamante ne moom mooy bëri jëf yenn yi loolu loolu daf lay yokk ay tiyaaba daf lay yokk tamit mën naa yokk tamit wilaaya bi ci boppam maam da koy yokk yokk tamit li nga xamante ne moom mooy xëy na maanaam nit ki li muy jariñoo ci digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala waaye wilaaya dëgg dëgg li koy doxe mooy maanaam par farandoo bi ngay farandoo ak yàlla nit ki daal ne man yàlla laa féeteel yàlla tamit tànn ko féeteel moom te loolu noonu bu fekkente ne am na mu boobaa ni ñu koy gisee ni muy feeñee te ni ñuy xàmmewee ku mel noonu moom mooy bëgg di muy bëgg yàlla loolu moom moo tax ñi nga xam ne am ñooy ahlul mahabba maanaam nekk ñi nga xamante ne ñoo gën a kawe ci nit yàlla yi maanaam ñoom ñooy ñan mooy ñi nga xamante ne dañoo bëgg yàlla ba jeex ci yàlla carrément bëgg yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba jeex ci moom carrément te loolu noonu mu ngi amee nit ki nag su bëggee maanaam day nekk koo xamante ne day fiir su bëggee dafay nekk koo xamante ne day mer ngir li mu bëgg day bañ tamit li mu bëgg rëccu ko maanaam te bu boobaa day bañ day mer ngir ki mu bëgg day bëgg ngir ki mu bëgg day bañ ngir ki mu bëgg naka noonu day kontaan ngir ki mu bëgg loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li wér moo tax kon yenent bi sallallahu alayhi wasallam tamit loolu lañ gisoon ne mu nekk tamit xaalam kenn musul gis yenent bi sallallahu alayhi wasallam mu mer ngir ne dañ ko def dara wala dañ ko wax dara wala dañ ko déedéet musuñu ko gis loolu amul foo ko gisee mu mer c'est c'est parce que dañu tooñ yàlla maanaam fu ñu ko gisee mu kontaan c'est parce que maanaam dafa gis lu neex yàlla fu ñu ko loolu moo nekkoon xaalu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa salaam di bëgg ngir yàlla di bañ itam ngir yàlla lool tamit moom mooy yoonu yoon wi nga xam ne mooy yoonu yàlla mu ne wa qaala ibn moo tax sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma moom mi nga xam ne moom moo solo suñu xadis bi daan ne iza maanaam ne iza bazaqa bu tuflee ahadukum kenn ci yéen fal yabzuq muy buy tufli iza bazaqa buy tufli ahadukum kenn ci yéen fal yabzuq na tufli ala yasaarihi ci càmmoñam te loolu gisoon nañ ni waxu yeneen bi la ci boppam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xamante ne daf ni buy tufli bu mu tufli ci kanamam lu tax ci xa ci jëm maanaam fii jub jàkkaarloo xibla bi lu tax parce que mu ne yàlla mu ngi jàkkaarloo moom bu fekkente ne ci ndey ndeyjoor la mu ne parce que malaaka bi mu ngi fa mu ne kon nag na nga tufli ci sa càmmoñ wala sa diggante ñaari tànk bu boobaa nag lool day gis ne tufli boobu léeg-léeg mu ànd ak kaddu léeg-léeg du ànd ak kàddu lii moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko su fekkente ne nag nit ki def na lépp ba du ànd ak kàddu waaye terewul mu ànd ak kaddu. bu boobaa dañ ko koy jéggal comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee waaye su fekkente koo tey tufli maanaam maanaam amul dara lum mu ci sàmmonteel bu boobaa loolu moom day daal di nekk loo xamante ne day daal di yàq julleem wallahu a'lam xadis bi imaam al Buxaari indi woon na ko numéro quatre cent six ak cinq cent ak sept cent 53 dina ko indiwaat xadis numéro 6111 imam Muslim indi na ko xadis numéro 544 imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 419 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 724 imam Ibn Majah indi na ko xadis numéro 763 imam Malik indi na ko xadis numéro 522 imam Ahmad ibn Hanbal indi ko bari kon ñu gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko ba mu des imam At-Tirmidhi rahimaallahu aljamia naka noonu tamit képp ku ko ci indi ci ñoom benn yoon rek nga ko indi moom def imam al-Bukhari rahimaallahu aljamia la qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab ilayhi haddathana Muhammad te moom mooy Bundaar ibnu Bashar biñ ko xam ne mooy ci kanam Gundar waa kay mooy Muhammad ibn Bashar bi Abu Bakr al-Abdi wal-Basri rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn gane àdduna cent soixante-septième année génn àdduna deux cent cinquante-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di imam ci waa Basra rahimahullahu ta'ala moom ak Muhammad ibn musanna Euh, ñoom ñaar ñoo bokk at bi mu bi ñu gane àdduna at bi ñu génn àdduna bokk ay sëriñ bokk taalibe itam bokk maanaam euh, dégg nga Euh, nekk ay ñaari ndënk dégg nga maanaam muy Muhammad ibn Musanna ak Muhammad ibn Bashar ñoom ñaar ñëpp Muhammad tamit lañ tudd euh, ñu euh, maanaam ñoom ñaar ñii tamit ay sëriñ lañ ci waa ashaabu kutubu sitta kenn ku nekk ci ñoom solo ci ñoom directement mun a qaala haddathana Hundar te moom mooy Muhammad ibn Ja'far al-Huzali rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdullah al-Basri moom mi ngi gën a adduna cent dixième année cent cent dix-septième année yooyu ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna cent quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam qaala haddathana Shu'ba bi nga xamante ne euh, baayu jiit lay Gundar la maanaam moom mi nga xamante ne mu Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri rahimahullahu ta'ala gane àdduna 82 jàpp 86e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 160e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne na qaala sami'tu dégg naa Qataada moom mooy ibnu Di'aama as-Sadusi muy Abul Khattab as-Sadusi al-Basri rahimahullahu ta'ala di waa Basra gane àdduna 60e année génn àdduna 117e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Anas ibn Malik ibn mooy ibn Nadr ibn Damdam al-Ansari Abu Hamza di Zul Uzunayd di xaadimu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu gane àdduna fukki at laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna 90 jàpp 93e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fukki at di ko liggéeyal ñu gis ne kon maanaam xadis bi ñoom ñëpp waa Basara lañ rahmatullahi alayhim ay ndënk lañ ay ponkal lañ ñoo xamante ne gis nañ leen gisatu leen càllale gi bokk ci càllale yi nga xam ne yelloo na ñu boole ko ci asaxul asaani yi càllale yi gën a dëgër ci càllale yi ci lu ñu joyal ah, ngir maanaam ndimk yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk euh, radiyallahu ta'ala anhum mu nekkoon sayyidina anas radiyallahu ta'ala anhu an an mu jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal moom mu ne iza kaana bu fekkente ne nekk na fi salaati ci julli fa innahu naka moom maanaam bu jullit bi nekkee ci biir julli kon moom mi ngi fii fa innahu naka moom yo naaji mi ngi déeyal ak rabbahu boromam maanaam kon wa taala feeñu gi muy feeñu ci moom ci xayal maanaam ci alamul xayal bi mais mi ngi ci maanaam mi ngi jàkkaarloo ak moom kon loolu loolu lay tekki maanaam mu ngi ci xibla bi maanaam loolu muy ndax ngir la li muy tekki mooy mi ngi déeyaale ak boromam maanaam mi ngi am ci intime ak boromam subhaanahu wa ta'ala mu ne kon nag falaa yabzuqanna bu mu tufli mukk bayna yadayhi ci kanamam wala an yaminihi du caagen ci ndeyjooram comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisee léegi moom la sayyidna Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma doon wax te loolu dañ ciy jàngee ne sahaaba yi radiyallahu anhum lu ñu wax hatta buñ ko askanalewul ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lu ci bëri bëri bëri dafa fekk ne ci moom lañ ko déggee même bu fekkente ne askanalewuñ ko ko ngir maanute wala boog ngir tënk walakin kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne waaye nag an shimalihi na tubli ci càmmoñam taxta qadamihi ci ronu tànkam al yusra bu ndeyjoor bi maam na tubli an shimalihi ci càmm ci ndeyjooram bopp taxta qadamihi ci ronu tànkam maam ndëggu tànkam al yusra bu ndeyjoor bu càmmoñ bi maam mu tubli ci côté càmmoñ bi ci suufu tànku càmmoñ bi maanaam bu ko defee mu suul ko maanaam mu mën ko suul waaye bu fekkente ne suñu jàkke yii la loolu doo ko def de maanaam suñu jàkke yii moom da ngay ci sa yére ngay tufli yére càmmoñ bi wala bokk nga jël mouchoir nga tufle ko ci càmmoñ bi noonu ngay def te tufli day doon boo xamante ne doo ci génne ay xaraf ngir ne soo ko defee te tey ko julli gi de yàqu waaye soo ko tayul lu muy la comme li nga xamante ne noonu lañ gisee ni loolu mooy li gën a dëgër insha allahu taala xadis bi imam al-Bukhari indi woon na ko xadis numéro quatre cent cinq quatre cent douze quatre cent treize quatre cent dix-sept cinq cent trente et un cinq cent trente-deux fii mooy fiñ ko mujjee gis moom itam romb nañ ko doot ñu ko gisati insha allah imam muslim in na ko xadis numéro cinq cent cinquante et un te gis nañ ni waa ñoom waa saxeexi ñoom rek ñoom ñoo indi suñu xadis bi amaa ñi nga xamante ne ñoom ne ashabu sunan ñoom indi wuñu ko euh, imam ahmad ibn hanbal nag indi na ko lu bari waaye kon xadis bi waa euh, borom saxeexi dañ ko wéetoo wëllif borom sunan yi rahimallahu al jami' mu ne baabun man faffaqa jaahilan min ar-rijaali fii salaatihi lam tafsud salaatahu fii mu wuuteeg yeneen tarjuma yëpp nga xam ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koy wax wax joo xam ne doo xam maanaam ban atte la ci wax waaye bu ñu gisee ni muy indee xadiis yi ak ni mu koy toftalee la ñuy xam acte bi nga xam ne moom moo ci nekk wala boobu loolu la ci dugg waaye fii da ngay gis ne mu ne baabun buntu man ki nga xamante ne faffaqa dafa tàcc wala mu fittasu jaahilan di aj maanam ñàkk xam bi ah mi na maanaam ngi riire acte bi min na rijaali ci góor ñi fii salaati yi ci biir julleem mu ne kooku day lam taf sut du yàqu salaatu hu julleem kooku julleem du yàqu ki nga xamante ne tey teyu ko xamu xamul woon ni àtte bi ne ne loolu la maanaam kon ñu xamee ci ne ku xam àtte bi def ko su julli day yàqu ngir ne dangaa yokk ci julli gi jëf ju ci bokkut ba pare xam na ne waroo ko woon na def te amul woon lu tax nga def ko ndax julli yi comme ni niñ ko gise woon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne at-tasbihu lir-rijal wa at-tasfiqu lin-nisaa góor ñi ñoom ñooy sabbal jigéen ñi ñoom ñooy lan ñooy tàcc wala ñu fittasu wala boog ñu dóor lupp yi loolu moom mooy li nga xamante ne kon mooy li jaadu kon ñu xamee ci tamit ne ci biir jigéen ñi ku ci wax subhaanallah ci sa biir julli te xamoo ko mën naa bañ a yàq sa julli waaye boo ko xawaxee te tey ko day yàq sa julli maanaam ñoom ñii ñoo bokk li nga xamante ne moom mooy atte bi mu imam al-Bukhari rahimahullahu taala indee ko nii ngir leer gi atte gi leer moo tax mu daal di koy waxi ni te indiwu ko comme yeneen yi ci des naan ku def nangam rek daal di noppi wala boog nangam ci biir julli daal di noppi waxu ci dara maanaam doo xam àtte bi waaye fii moom dafa leeral àtte bi ngir ne wuute amu ci ci yeneen yi ci des nag ni ñu xamee ni imaam al-Bukhari ci lii la jéngi jëm rahimahullah mooy xadiis yi ni mu koy indi ak ni mu koy toftale ak rawatina ni nga xamante ne moom lay indi ci muallaqaat yi ci njàlbeen gi dégg nga mu ne euh, fii nekk na ci xadis bi Sahl ibn Sa'd te muy as-Saa'idi radiyallahu ta'ala anhu Abul Abbas ah wala donc Abu Yahya Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi mu jële ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mi ngi ciy junj xadis bi nga xam ne romboon nañ ko bi nga xamante ne moom la Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu doon jiite bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yegg see ñi ñuy ñuy nit mu ne mu ne ñuy tasfiix mu ne hal tadruuna ma tasfiixu huwa tasfiixu ndax xam ngeen lan mooy fettasu euh, maanaam ak moom tasfiix maanaam mooy tàkk loolu la ci jublu maanaam kon ñu daal di gis ne te loolu tamit euh, sahaaba yi radiyallahu taala anhum maanaam ci hadith sayyidina Muawiya euh, ibnu Hakam as-Sulami radiyallahu taala anhu dañuy gis ne dafa maanaam dañ doon dóor seen lupp yi maanaam kon ñu gis ne yooyu yëpp ci la bokk maanaam ci te loolu yooyu yëpp nag dafa fekk ne bu ñu xamul àtte bi loolu lay wax ne julleem du yàqu moom la daal di wax ni ne Seydina Sa'd ibn Sa'd as-Sa'di radiyallahu anhu wax na ko maanaam indiwul xadis bi te indiwul leneen lu bokkut ak maanaam indiwul lu dul ta xadis mu'allaq bi maanaam ñu gis ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala bëgg na yëgle maanaam acte bi nga xamante ne moom moo ci am maanaam bëgg na xam le ne acte bi loolu la waaye euh, xadis bi nga xamante ne moom la nar indi insha maanaam boobu dina ko indi ci karam insha allahu taala mu ne baabun iza qila lil musalli taqaddam aw intazir fantazara fala ba'sa mu ne baabun bunte ngi nii iza qila bu ñu waxee lil musalli ñeel aji julli gi taqaddam taqaddam dëgmalal maanaam demal ci kanam awwala ba intazir négandikul fantazara mu négandiku fala ba'sa loolu aayul maanaam gisoon nañu li nga xamante ne moom mooy atte yi aju ci masalan tey bu imam bi dee julli am kuy dugg si maanaam mu war a tari lu gudd wala mu xaar xaar ko wala yu mel noonu gisoon nañ ni boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ cee wuute ci maanaam ñenn ñi daganal ko ci lu ñu joyal ñenn ñi jàpp ne dañ koy tere ci lu ñu joyal ñenn ñi jàpp ne li nga xam ne moom mooy tënk bi ci aju moom mooy maanaam liñ mooy su fekkente ne boroom alal la comme Hanafi yi rahmatullah alayhi maanaam ne bu dee waaji ku mu xam la maanaam bu boobaa dañ koy tere bu dee du ku mu xamut la nag bu boobaa duñ ko tere maanaam ngir ne dañuy jàpp ne conflit d'intérêt daf fee ne maanaam bu fekkente ne tamit euh, waa ji borom alal la dañ koy tere ci ki nga xam ne ak bu dee du borom alal duñ ko tere maanaam ak yooyu noonu maanaam ngir ne rek bu ñu xoolee globalement daal dañuy gis ne maanaam lu mën a nekk la xaar googu noonu waaye nag ci kaw condition mu bañ a nekk ne da nga koy def ngir di sàmmoonteeg maanaam pas rek ngir bëgg a defar julli gi ngir bañ ngir bëgg rek maanaam yow sa mbir yamul rek ci ne da ngaa bëgg nit ki fekki julli gi te bu boobaa mu nekk yiw ci moom waaye da nga cee bëgg yokk le fait que maanaam am nga ay intérêt ci moom wala yu mel noonu maanaam ak it wala boog yaa ngi sàmmonteeg keneen koo bokkut ak borom bi subhaanahu wa taala su fekkente ne daal yaa ngi julli am na kuy dugg ci nga war koo négandiku masalan nga nekk ci rokoo bi nga bañ a ko ngir xaar ko loolu amul problème su fekkente ne amul leneen loo ci sàmmonteel lu bokkuteg rek defar julli nit ñi maanaam ak ngir yéene gi nga koy yéene mu bokk ci biir julli gi dee dañ ciy sàmmonteg leneen bu daal di mujj nekk loo xam ne lu ñu tere la wallahu aalam ah, amma nag maanaam kon bu boobaa nga nekk ci biir julli ñu ne la waaye xaa xaar ma maa ngi maa ngi ñu bul yëkkati de bu rukkoo ah leneen nga bu rukkoo de wala boog nga yëg nit ñi di ñëw nga xaar loolu ci biir julli gi maanaam mooy lan mooy ne bu ñu waxee ak yow ci biir julli gi information bi ñuy wax ak yow ci biir julli gi loolu du yàq sa julli information boobu nga bàyyi ko xel loolu du yàq sa julli naka noonu tamit su fekkente ne da ngaa nekk kenn maanaam koo xam ne da négal mu daal di nga daal di nekk loolu tamit du yàq julli gi loolu moom la imam al-Bukhari namm ci bunt bi wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathana Muhammad ibn Kathir te moom mooy al Abu Abdullah al Abdi al Basri rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 133e année génn àdduna 223e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala akhbarana Sufyaan te moom mooy ibnu Sa'iid ibnu Masruuq ibnu Sawr as-Sawri muy Abu Abdullah al al-Kuufi di imam bu mag rahimahullahu ta'ala gane àdduna 97e année génn àdduna 161e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Abi Haazim te moom mooy Salama ibnu Dinaar euh, rahimahullahu ta'ala muy Abu Haazim al-A'raj euh, euh, al-Abzaaz ta'ala moom itam moom di waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom mi ngi génn àdduna cent trente-troisième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa maanaam muy jëmmi at bi nga xam ne ci la Muhammad ibn Kathir gë àdduna maanaam moom Abu Hazim at bi mu génn àdduna mooy at bi ci taalibi sëriñam maanaam ah, taalibi taalibeem muy ah, Muhammad ibn Kathir ci la moom gane adduna mu ne an Sahl ibn Sa'd te moom mooy as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu euh, muy Abul Abbas Abu Yahya al-Ansari al-Khazraji radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi aduna adduna quatre-vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa annahu qaala mu kaana nekkoon na annaasu nit ñi yusalluuna ñu ngi julli ma annabi ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fekk ñoom aaqidoon ñu ngi ñu ñu ngi yeew ñu ngi fas uzurihim seeni lambaay mina sigari ngiruk tuuti euh, ala riqabihim ci seeni kaw doq yi maanaam gisoon nañ ko maanaam lambaay bi nga xamante ne moom lañu daan maanaam moom lañ daan woddoo ah di ko lambaayoo ngir tuuti gi mu tuuti dañ ko daan yëkkati di ko takk ci seen doq yi ngir bañ mu euh, wadd Ah, ci seen biir julli waaye fa qiila ñu wax lin nisaa i ñeen nit ñi laa tarfaana bu leen yëkkati ru'usakunna na seen bopp yi hatta mbéte yastawiya mu yemoo ar rijaalu góor ñi julu sante aji toog maanaam bu ñu sujjootee ngir dañuy bañ awra yi góor ñi feeñ maanaam jigéen ñi di leen gis moo tax ñu daal di leen koy wax léegi nag bu fekkente ne ci biir ju maanaam wax ji a ah, zahir bi mooy ne waxuñu leen ko ci biir julli ji maanaam ah, maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci biir julli gi di ko wax jigéen ñi bu boobaa li nga xamante ne eh, moom mooy zahir mbir mi mooy benn ci ñaar yi bu njëkk bi moom mooy dafa am ku nekk ci biti maanaam gis maanaam koo xamante ne tàmbalee bul julli gi maanaam mu gis ñi nga xamante ne ñoom ñooy roko maanaam ñoom maanaam ñu gis góor ñi ni ñu sujjóotee ko roko mu daal di xam ne jigéen ñi kat bu ñu teel a yëkkati seen bopp amaan na bu góor ñi teelu te jóg maanaam dañu dañ maanaam danañ gis seen li nga xamante ne moom mooy seen awra yi euh, feeñ maanaam loolu kon mu nekk li nga xamante ne moom mooy euh, xaal bu njëkk bi beneen bi ci des moom mooy ne su fekkente ne beneen bi ci des moom mooy su fekkente ne dafa dañoo gis ne yenent bi sallallahu alayhi wa moom moo ko wax boobaa maanaam ci biti julli gi la ko waxe Euh, loolu tamit moom mooy li nga xamante ne moom mooy zahir bi yeneen yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax waaye nag ci biir ci julli gi euh, la ko waxee jigéen ñi te bu boobaa li muy jariñ moom mooy ne xàqu ki nga xamante ne moom mooy àqu euh, maanaam kii julli dañ koy wala dañ koy sàmmonteel ci biir julli gi maanaam ah wala boog ci biir julli gi itam da ngay mën a sàmmonteeg xàqu ñeneen naka noonu tamit mën nga xaar keneen koo xam maanaam mën ngay négandiku yéex a def benn ponk ci ponk julli gi ngir sàmmonteeg njariñal keneen comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee ci imam bi di négandiku wala yu mel noonu maanaam lool tamit def na ko ci jànge maanaam loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi ci buntu bi imam gisoon nañ ko hadith numéro 362 naka noonu hadith numéro 814 fii tamit mooy fi imam al-Bukhari mujjee indi suñu hadith bi Euh, dootuñu ko in gisaat insha allah imam muslim indi ko xadis numéro quatre cent quarante et un abu dawud indi na ko xadis numéro six cent trente imam an-nasa'i na ko xadis numéro sept cent soixante six imam ahmad ibn hanbal indi na ko xadis numéro quinze mille cinq cent soixante deux ak vingt-deux mille huit cent dix kon ñu gis ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko indi ci waa ashab maanaam waa ashab kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko ba mu def imam at-tirmidhi ak imam ibn majah rahimallahu al mu ne baabun laa yaruddu salaamu fi salaam fii tamit imam al-Bukhari ci buntu bii daf cee dogu maanaam di leeral ne ku nekk ci biir julli mu ne baabun bunte ngi nii ne laa yaruddu du delloo assalaamu euh, euh, Eh, nuyoo fi salaati ci biir julli maanaam loolu mbir la boo xamante ne amoon na waaye nag dañ koo folli comme niñ ko gise woon ci hadith sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu ta'ala anhu ne ba ñu demee ci jóge ci Najashi ci lañ gis ne ndekete eh, acte boobu dañ koo folli maanaam nekk ci biir julli di nuyoonte amaa nag li nga xamante ne moom mooy li def moom mooy ne dugg ci biir nit ñi di nuyoo maanaam fekk nit ñi ñuy julli nga fekk leen ñuy julli nga nuyoo loolu li nga xamante ne moom mooy euh, imam Ahmad ibn Hanbal maam daf ko daan def naka noonu imaamu Maalik toxal nañ ko ci moom waaye li ñu gën a toxal ci waa ngiiram moom mooy sib giñ ko sib te loolu tamit moom mooy njiiru ngiiru Hanafi ak Shafi'i rahmatullah alayhim maanaam sib gi nga xam ne moom lañ ko sib waaye ñi nga xamante ne ñoom ne Hanabila rahmatullah alayhim ñoom sibuñu ko naka noonu Maliki rahmatullah alayhim am maanaam am na ci ñoom ñu ko sibul waaye lu ëpp dañ koo sib maanaam ne nga nga fekk waaye nag nekkul loo xam ne dañ naan dafa xaraam ci biir maam nga fekk nit ñi ci biir ñuy julli nga nuyu leen wax leen asalaamaaleykum bu boobaa tamit delloo bi nga xamante ne moom lañ lay tontu mooy dañuy ci loxo bi maanaam bi euh, na asalaamaaleykum nga yëkk loxo bi rek noonu ngay delloowee noonu ngay nuyoowee waaye maanaam nga ne ko waaleykum salaam loolu day daal di yàq sa julli ngir ne waxtaan la maanaam loolu wax doomu aadama yi la te loolu dafa bokk ci li nga xamante ne dañ koy tere ci biir julli mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab la haddathana abdullah ibnu abi shaybata moom mooy abdullah ibnu muhammad ibnu Euh, Abi Shayba Abi Shayba moom mooy Ibrahim euh, ibn Usman euh, dégg nga maanaam moom mii moom mooy Abu Bakr ibn maanaam moom lañuy wax Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba ah moom mooy borom musannaf bi maanaam gis nga ni imam al-Bukhari am na ñaari sëriñ ñu tudd Abdullah ibn Muhammad kenn ki mooy kii ki ci des moom mooy al-Musnidi maanaam kon dañ ko gisee rahmatullah ala mooy Aboubacar ibn Abi Shayba moom waa Kufa la woon rahimahullahu taala moom mi ngi gën a àdduna cent cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna deux cent trente-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana ibn Fudayl maanaam gisoon nañu tamit Usman ibn Abi Shayba maanaam frère am imam al-Bukhari tam dafay solo ci moom rahimahullahu taala mu ne mooy mooy ibn Fudayl mooy Muhammad ibn Fudayl ibn Ghazwan ibn Jarir ad-Dabbi euh, muy Abu Abdurrahman euh, al-Kufi rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it waa Kufa la an al-A'mash muy Sulayman ibn Mihraan Euh, al asadi al kahili rahimahullahu taala mu gën a siiwee ci al amash muy abu muhammad al kufi nekk koo xamante ne cosaanam tabastan la gën a adduna soixante et unième année génn adduna cent quarante cinquième année wala cent quarante septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibrahim mooy ibnu yazid an-Nakha'i rahimahullahu taala muy Abu Imran gisoon nañ ko moom it waa Kuufa gën a àdduna 46e année génn àdduna 96e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Alqama te mooy ibnu Qays ibn Abdullah ibn Malik ah, ah, an-Nakha'i rahimahullahu taala mooy Abu Shibl al-Kufi moom tamit rahimahullahu taala gane génn àdduna ci soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Abdullah te moom mooy ibnu Mas'ud ibnu Ghafil al-Huzali radiyallahu ta'ala anhu Abu Abdurrahman al-Huzali al-Kufi radiyallahu ta'ala anhu génn àdduna 32e jàpp 33e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu gis ne hadith bi ñoom ñëpp waa Kufa lañ radiyallahu anhum na hadith bi maanaam gis nga càllale ji na koo dugal ci ñoom ñoo ci nekk ah, ah, dégg nga radiyallahu anhum mu ne no qaala mu ne kuntu nekkoon naa usalli mu doon nuyoo ala nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa te moom fi salaati mi ngi ci biir julli fa yaruddu muy muy delloo muy alayya ci man maanaam mu may tontu di ma delloo nuyoo waaye fa lamma bi nga xam ne rajaa naan moom lañ delloo si maanaam maanaam biñ jugee ci najaas yi sallamtu ma nuyoo alayhi ci moom fa lam yarudda waaye delluwul alayya ci man ma waqaala mu ne inna fi salaati shughla inna li bor mooy fi salaati nekk na ci biir julli shughla looy sëkk soxla maanaam loolu kon gisoon nañ maanaam acte bi gis nañ ko foofu gis nañ ne xadis bi loolu tax imam al-Bukhari tamit rahimahullahu taala indi ko moom mooy ne buñ la nuyoo ci biir julli doo fay nuyoo bi xadis bi imam al-Bukhari ne ko xadis numéro mille cent quatre vingt naka noonu dana ko indiwaat benn yoon kese mooy xadis numéro trois mille huit cent imam Muslim indi na ko xadis numéro cinq cent imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro neuf cent vingt trois neuf cent vingt quatre imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro mille deux cent vingt ak mille deux et un imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro mille dix imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro trois mille cinq cent soixante trois trois mille cinq cent soixante quinze trois mille huit cent